wala suuratul ghuraf ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim afaman yattaqi biwajhihi suu'al 'adaabi yawmal qiyaamah wa qiila lizzaalimiina dhuuquu maa kuntum taksibuun kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya bi nga xamante ni mooy ñaar fukk ak ñeent mu ne afaman yattaqi ndax ki nga xamante ni nii moom yattaqi bi wajihi mooy moom la muy fegal boppam ngir mucc ca safara buñ ko fay dugal suu al adaabi mbugal mu tarmata ñaaw yawmal qiyaamati bés pénc lool mooy lan mooy yéeféer bi buñ koy dugal safara dañ koy yeewam ne ngodd ñu daldi jël tànk yi moom tànk yi gis nga ni mu doon doxe ci kaw suuf nga xam ne tànk yi ñooy féete suuf bu yowmal qiyaame wal iyaadu billah buñ koy dugal safara moom xar kanam gi lay dëpp moom lay jiital ci biir safara si loolu lay wax mu ne waa koo kële ndax kooku moo gën ki mu waxoon ci kaw ne woon afaman sharaxa allahu sadrahu lil islaam ndax ki nga xaman ndax dama leen di laaj di ngeen xam ne boroom bi tabaaraka wa dafa ubbi dëndëm daldi yaatal dëndëm ngir ba mu mën a nangul islaam fafu fa huwa min rabbih mu nekk ci kaw leer boo xam ne bu tukkee ci boroomam waa kooku moog waa ji moom nit ce que ñoo yem xam ngeen ne ñoomuñu de te bu keroogee nag waa jooju ñuy dugal safara nga xamante ne mu yéeféer bi nga xam ne xar kanam gi lay jiital waq yi lañu wax ne li zaalimiina wax way bàkk bak bàkkaarkat ya way tooñkat seen bopp ya waaye way bokkaalekat ya zuuqu ay wa mos leen maa kuntum taksibuun safara sii dara taxul ngeen war koo mos lu dul la ngeen xam ne moom ngeen doon fàggu ca àddina mu ne kaddaba alladina min qablihim mu ne kaddaba weddi woon na alladina ñi nga xamante ne min qablihim ñoo leen fi jiitu woon ñoom yéeféer qurayshi yi yéefiru màkka yi waaye nit kuy wedd rek na nga xam ne am na ñoo xamante ne ñoo la fi jiitu woon ni yow de waaye lan moo leen dikkal mu ne fa ataahumul adaabu min xaytu laa mu ne fa ataahumul adaabu mbugal mi daldi leen dikkal nag mooy ba nga xamante ne nii ci laa leen joxub àpp ñu bañ continuer ci li ñu ne mbugal ma dikkal leen min xaytu laa yashurun foo xamante ne nii foogawuñu ko woon te yëguñu ko woon sax yaakaar wuñu ko woon ndax mbir yàlla moom day ñëw baxtatan mooy ci mbetteel mooy yéeféer yu bari gis nga buleen leen borom bi du duma ca seen diggu doole lañuy tollu gisoon nga firawna firawna yaakaar nga ne keroog bi muy génn di topp seydinaa muusa alayhi salaatu wassalaam ak ñi ko gëm yaakaaroon nga ne mos firawna xalaatoon na ne bu demee day fay falay faatu mukk waaye mooy boo gisee rek mooy boroom bi moom ay mbiram noonu la mu ne fa adaaqahum llahu boroom bi daal di leen mosal alxisya li nga xam ne mooy gàcce gi mbugalum gàcce fil xayaati duniyaa ci àddina gu suufe gii da toyat yi wala adaabul aaxirati waaye nag mbugal ma leen di xaar alaaxira muy mbugalum alaaxira akbaru moo gën a màgg gi fuuf law kaanu na ndéem nekkoon nañ ñoo xam ne ñu xam lañu de mu ne walaqad darabnaa linnaasi fi hada al quraani min kulli mathal mu ne walaqad dëgg-dëgg darabnaa saddoon nañu te sadd nañu linnaasi ñeel nit ñi fi hada al quraani ci alquraan ji min kulli mathal bépp misaal bépp exemple boo xamante ne nii war naa mën a tax ñoom ñu génn ci seen kéeféer gi daal di may gëm lu nekk rek saddal naa leen ko ci alquraan la'allahum bu ko defee yatadakkarun amaana ñoom ñu daal di fàttaleku daal di tudd seen boroom daal di fàttaleku seen boroom daal di delluwaat génn ci bàkkaar yi ñu ne ak kéeféer gi ñu ne mu ne alquraan jooju nag quraanan alquraan la joo xam ne arabiyan maa ko def man boroom bi tabaaraka wa mu nekk làkku arab ghayra dhi iwaj amul dara lu ci dëng ci alquraan mooy amulu wuute loo xam ne dangay ñëw ne lii dafa contradictoire waaye ah alxuraan keroog li mu wax ak li mu wax nii lii bokkul wala tey muy indi loo xamante ne ne la la yowmal qiyaam lii mooy xew ba pare ñëwati naan la noo yowmal qiyaam sax ndeke du am mukk loolu amul de waaye doo fekk mbiru borom bi mu ne moom moo bind asamaan ak suuf moom lañu war a jaamu nga ñëwaat ba ci biir feneen gis mu naan doo waaye ñeneen ñi it man nañ leen a jaamu déedéet xayra di iwajin amulu ku wute yooyu ak du dëng yooyu amu ci de la'allahum bu ko defee yattaquuna ngeen ragal seen boroom tabaaraka wa ta'aala suñu boroom nag di joxe misaal ci waa ji nga xam ne day topp boroom bi tabaaraka wa ta'aala di ko wuuta di ko wéetal ak waa ji nga xam ne moom dafa am ay xërëm yu bari wala ay yeneen yoo xam ne nee na fokk mu boole kook jaamu gi muy jaamu boroom bi tabaaraka wa ta'aala mu ne daraba allahu mathala suñu boroom mu ngi sadd li nga xam ne mooy beneen misaal mooy gis nga sàdd misaal façon la ci njàngale mooy buntu la ci xam-xam bu rëy rëy rëy mooy di joxe ay exemple ay misaal yoo xam ne day jegeñal nit ki mooy li nga xam ne moom nga ko bëgg a xamal waaye li nga koy moytandikuloo nga sàddal ko ay misaal suñu boroom ne kon daraballahu mathala mu ne boroom bi tabaaraka wa taala sàdd na li nga xam ne mooy am misaal rajulan benn waay boo xamante ne nii fii shurakaa'u moom dafa mooy ñi ko moom ñu bari laa mooy dafa am moom daal benn esclave la muy benn jaam la boo xamante ne nii par exemple am na juróomi nit ñoo ko moom ku nekk nag moom moom mutashaakisuuna mu ne gaa yooyu leen nag dañoo wuute seeni bëgg-bëgg ak seeni nam namm ak seeni yéene ci moom dafa wuute nga xam ne bu xëyee monsieur Ndiaye ma monsieur monsieur Ngañ ne ko hé eh, yow sama jaam bi dama bëgg nga demal ma marché muusante waaye bu ma keneen ki xëy monsieur mu monsieur monsieur usmaan xëy ne ko yow it damaa bëgg yow nga demal ma marché Colobane monsieur Ndiaga bu keneen kii moo ko xëy tam ñoom ñépp moom ku nekk waxandoo ko benn mbir xam nga loolu day jafe kooku mooy manula gërëm loo ñépp ndax manula nekk ci service yu ñépp waaye bu ñëwee sax ba bañ buñ mayee lool sax ba ne kii da koy liggéey yoo mu dem keneen ki xaar ba ñëw mu dóor koo liggéey lool lool bu ci dëkkee kooku kañ lay noppaleku dooy du noppaleku moom ci boppam jàmboo bële te du gërëm loo ñépp parce que li liggéey ba dina ko bàkkle dina ko defe noo xam ne du baax wala sax na ko dut man ndax manoo nit ñu wutee bëgg-bëgg liñ naan manoo jàppandoo ñaari njombor ci benn tool loolu manu la nekk mooy ne di dàqandoo ñaari njombor nga xam ne ku nekk day jaar fële nga jàppandoo leen ci même waxtu wi loolu moom mooy li manu nekk suñu boroom ne kon musat dinaa misaal de benn waay boo xamante ne nii ñi ko moom mooy suraka u ñi ko bokk moom moom muy jàmboo bale suuna seeni bëgg-bëgg yi dafa wute dañoo wute lool wa rajulan ak beneen góor boo xam ne salaman li rajulin moom daal dafa sell ngir benn góor kese kenn kese ko moom moom la wommatu kenn ko moom nga xam ne moom benn chef la am benn patron la am moom moomu ki nga xam ne moo ko moom kenn la Ah, mu ne ko na kooku bu dee kenn la moom ay nam nam moom kese la bu xëyee na la defal ma lii mooy amul keneen koo xam ne mu ngi xaar naan la yowit defal ma lii déedéet kooku nga dab ngërëmam te doo sonn boo paree ci la mu bëggoon mu kontaan ci yow boo defee sax léeg-léeg njuumte mu jéggal la kooku kay moo gi a moo gën a nekk ci njub xanaa wara suñu boroom ne hal ndax yastawiyaani mathala est-ce que ñaari misaal yi ci ñaari jaam boo xam ne ñu baree ko moom ak jaam boo xam ne moom kenn kese ko moom est que benn la ñépp xam nañ ne ñooñu yemuñ de mu ne alhamdulillah mbooleem cantii kon dellu na ci borom bi tabaaraka wa moom dellu ngu la ñeel balli am ba des mooy aksaruhum li ëpp ci nit ñi laa ya'lamuuna xamuñu dara waa yéefir Quraysh yi ak ak nit ñi ñu ëpp ci ñoom duñu xalaat mooy lii borom bi tabaaraka wa taala dañuy misaal li nga xamante ne mooy kiy jaamu borom bi tabaaraka wa taala dong te du ko bokkaale kenn nga xamante ni du nekk lu dul ci ay bëgg-bëggam ay namm-nammam ak ti sori li nga xam ne moom la koy tere kooku moom est ce que moo gën a jub wala ki nga xamante ne nii dane man moom yàlla foog nag bon yàlla baax na waaye foog ma boole ci ñeneen foog ma boole ci ay nit ñoo xamante ne ñoom laa koy bokkaaleel wala foog ma boole ci xërëm yoo xamante ne ñoom laa koy bokkaaleel nga gis ñu naan le yu du soleil wala boog le dieu du soleil yàlla bi moom jant bi ne la keneen ki moom mooy wàcce taw yi beneen yàlla bi moom mooy joxe mooy joxe mooy meññeef yi moo koy génne xam nga ne ñu ñëpp ñu wute ku nekk ñu ne yàlla la ba pare nag xam nga ñooñu bu ku nekk soxlaa ci yow dinga am problème xam nga ne kooku yemuñu moo tax mu ne alhamdulillah cant na borom di tabaaraka wa taala bal aksaruhum li ëpp ci nit ñi laa ya'lamuuna duñu xalaat lii nag mooy ci côté xërëm yi na ko noonu tamit nit ki ak dundam loolu la gis nga sa dund boo ko jël ba jëlee daal di koy wommat ngir sa borom tabaaraka wa taala di déglu lim lay wax ci alquraan te yonentam bi alayhi salaatu wassalaam di ko jottali yow da ngay ndax yow borom bi tabaaraka wa taala kese moom ngay topp waaye boo fi nekkee bëgg a topp monsieur Paul ak monsieur Montesquieu ak monsieur Ngagne mbir mi dina jafe lool nga nekk fii nag bëgg a ŋarale te loolu moo manu la nekk bëgg sag dund ne bon ñun on sera des laïcs ñun des layikaar banu layikaar la ñuy doon mooy ay laïc la ñuy doon doomi laïc ci wàllu daal li ñuy dunde suñu suñu pénc mi noonu la ñuy doxale waaye bu ma duggee sama kër nag ma wane fa man nag moom borom bi kese laa gëm